لنا borom bi subhanahu wa taala dafay wax ci alquraanul karim ne fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul yow muhammad na ngay muñ ni yonent ya doonoon boroomu dogu daan muñe mbokk yi yonent yi yàlla yónni ni ñu ko waxe bari nañu waaye ni ñu baree ni lañu ñu ay daraja ak i wàccuwaay fa seen borom yonent yooyu mbokk yi am na ci ñoom juróom ñoo xam ne ni mu ñëwee ci aaya bi ñu jàng léegi màndarga wi leen yàlla jox di màndarga guy tegtale ne ay yonent yu màgg lañu mooy màndarga dogu yàlla nanu ko yàlla defal ñoom juróom ñooñu ñooy way doguñu ci yonent yi muy tekki ne ñoo yonent yi nga xam ne fi ñu àgg ci nangoo muñ ak nangoo dékku metit waaye nangoo dékku diisaayu yonent gi ñu leen yónni muy mission gi leen yàlla yónni ngir ñu jottali nit ñi kàddoom fa ñu ca àggoon yonent yi ci des àgguñu fa way dëgguñu ci yonent yi mbokk yi boroom xam-xam yi dañuy wax ne juróomi yonent yii la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibrahim muusa isa ak nuux alayhim salaam ki ci njëkk muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mooy ki jiitu ci wéy doguñu ci yonent yi aw nitam ak i jegeñaaleem tuumaal nañu ko weddi nañu ko joor nañu koy xeer mbugal nañu ay àndandoo dog nañu buumuk mbokkoo gi doxoon seen diggante ak moom jéem nañu lu ne ngir faat ko génne nañu ko ci suuf sa mu dëkkoon miin ko gàddaayloo nañu ko xare nañu ak moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mbokk yi mooy sangu muñkat ki ci topp mooy ibrahima alayhi salaam ibrahima alayhi salaam aw nitam sànni nañu ko ca biir safara ngir faat ko yàlla nattu na ko ci mu rey doomam ju góor mu nangu ko ginnaaw loolu yàlla wuutale ko doom jooju ak gàtt muccal doom ji yàlla nattu na ko ci bàyyi doomam ismail alayhi salaam ak soxnaam haajara ci tund wu weet woo xam ne dund amu fa du garab du ndox ibrahima alayhi nangu ko ginnaaw loola yàlla feeñalal fa njabootam gam fa bàyyi woon teenu ndox mu teey muy teenu zamzam ñetteel bi ci topp mooy muusa alayhi yàlla dafa yónni Moussa alayhi salaam ci na di buur bu am kattan dikku ñépp ragalitam waaye di buur boo xam ne fa mu àggoon ci mbewte ci fetteerlu akuk weddi yàlla lu jéggi dayo ndawug Moussa alayhi mbokk yi ak maggam natt yu bari jaar nañu ci aki metit te kii di Firawna aki soldaaram mësuñoo deñ di teg fitna Moussa alayhi salaam banu Israël mbokk yi weddi nañu Moussa alayhi salaam di seenub yonent tuumal nañu ko ñenteel bi ci topp mooy Isa alayhi xew-xew yi nga xam ne mooy xew xew juddu Isa alayhi salaam ak jaar-jaaram ci woote gi mu doon woote ci yàlla yàlla nattu na ko ca ca kanamu nitam ya nga xam ne ñoo ko doon rëbb ngir faat ko ginnaaw loolu yàlla muccal na ko ci seeni pexe yëkkati ko fa moom subhaanahu wa taala juróomeel bi dikk ci mujj mooy nuux alayhi nuux alayhi yàlla nattu na ko diirub juróom ñetti téeméeri at ak juróom fukk mbokk yi muy woo aw nitam ci weetal yàlla ak ci weddi ay xërëm waaye lu neew ci ñoom ñoo ko ci topp fa ñu mujjee mooy yàlla da na labal muccal nuux alayhi salaam ak ñamu àndaloon yàlla na yàlla may ñu ñu bokk ci jaamam yi dogu allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqalliba alqulubi thabbit qulubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain السماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين